bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi su defem seen rajo ci seen jotaay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala dina ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala ñaan ko mu nangul nu nangul leen noo ngi dellusiwaat siwaat tey war a nekk suñ fukkeelu daje ak ñaar fukkeel bi ak benn ñu ngi woon ci waaraate yi nga xam ne moom la ñiy rob di def ñeneen ñi nga xam ne ñoom au lieu ñu waaraase dañuy tagg ki nga xam ne moom la ñuy denc danaan li fàttali Serigne Sambay rahmatullahi alayhi daana wax ne Sénégal de ku faatu rek ñu def la wàlliyu waaw xam na ci dara euh, tey bind baa ngi war a nekk bukaau ahlil mayiti wal xawfu inda al mururi bi xabri daalimina wa masaariihim te mooy jooy ak ragal boo rombee xabru yoo xam ne ña fa nekkoon ay kàccoor lañu doonoon ñu bu jubadi lañu doonoon nga ñaan sa borom mu bañ laa boole ca ñooñee nga ñaan ca mucc mu ne abdullahi ibnu amar radiallahu anhu moo ne yonent ba sallallahu alayhi wa moo waxoon àndandoom ya saxaaba qaala li ashaabihi defe naa ci bind yi waxoon nañ leen kan mooy saxaaba mooy koo xam ne kii dafa gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom ba dee ca gëm ga ñu tuddee leen woon saxaaba ndax wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko say nawle lañ ànd gii nuy ànd bu nu gisee lu nu xamut dañuy dëpp bis boo nu wanee lu wuuteeg yàlla nu dëpp loolay ànd moo tax ñu ci as-sahaabi àndandoo ñoom nag benn bis ñu ànd ak sallallahu alayhi di dox ba àgg ca alxijr diyaaru Thamud mooy barab boo xam ne mi ngi nekkoon diggante almadina ak Sham nga xam ne moom la wax alxijr te Samuud fa lañ dëkkoon yonent bi ne yéen agsi nañ fi taxaw ñu daa ñun taxaw leen ñu taxaw mu laa tadxulu ala haulahi almuazibin illa an takunu bakiina mu ne bu fi kenn dugg ci yéen te jooyoo ah waaw moom daal fii ñuy nekk Samuud ak fa yàlla jaar ak ñoom ñu dox tey ba agsi fiñ nekk kenn ku ne ci ñun na jooy fa in lam taku fa in lam takunu baakiina fala tadxulu alayhim su ngeen munta jooy bu fi dugg waaw mu ne bu ngeen munta jooy bu leen fi dugg ah, laa yusibukum ma asaabahum mu ne bu ngeen jooyee li leen dal du leen dal bu ngeen fi duggut lu leen dal du leen dal waaye bu ngeen fi duggee te jooyu leen li leen dal dal leen beneen riwaaya ba mu ne kera ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rombee alxijr mooy laa tadxulu masaakin allazina zalamu anfusahum an yusibakum ma asaabahum illa an takunu bakiina tumma xannaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asra sayra hatta ajaza alwaadi alayhi salaatu salaam dafa romb alxijr daat ne bu leen fi dugg bu dugg ci kër yi ñi nga xam ne dañu doon tooñ seen borom dañu doon tooñ seen bopp dañuy bañ ñu dal dañuy bañ li leen dal dal leen lu dul ngeen nekk ñoo xam ne bi ngeen dugg yéen a ngi jooy yonent bi daal di sëgal bopp ba daldi di dàq gëléem ga borom ba xur wa loolu siggi loolu mooy jeexentalu bunt bi nga xam ne euh, al imaam Nawawi rahimahullah mi ngi ko indi woon ci kitaab bi nga xam ne moo jëm ci wàllu néew ak yu ci aju yàlla na nu yéex a julle yéex leen a jullee al imaam ni mu ko baaxoo ji defe dina dugg nag ci meneen mbir muy mbir mu mel ni teggi ni tukki aadaabu safar teggi ni tukki safar mooy nit ku jóge fi nga dëkk dem foo dëkkut mbaa nga jóge fi nga dëkkut delsi fi nga dëkk léeg-léeg muy tukkim biir réew léeg-léeg muy tukkim bitim réew nit jóge fii ci réew mi dem Espagne walla France wala fu mën a dem ci bitim réew ci réew yi léeg-léeg muy réew mu jege léeg-léeg muy réew mu sori wala mu ne ci réew mi dëkk càlle jóge fa ñëw Dakar mbaa mu dëkk dakaar jóge fa dem cil ma xambaakol mbaa mu dem ngay mexe mbaa mu dem mexe village walla walla walla loolu lañu tuddee tukki bunt yooyu wala téere boobu al imaam Nawawi rahimahullah jàngale ci lu ama am solo yoo xam ne yonent ba sallallahu alayhi wa yooyu la daan doxal te bëgg ñu doxale nam daan doxale moo tax yàlla yónnee nu ko nañu roy leen ko ñu ñëw ci tukki kuy génn sa kër ban bés ngay génn booy booy wàcc fa nga jëm wan waxtoo ci gën ndax tukki doonul rek ne da ngay jóg rek bis bu la neex jóg heure bu la neex jóg fu la neex def déedéet Kaab ibnu Malik radiyallahu anhu nee na yonent ba sallallahu alayhi wasallam kero ba muy tukki di dem xasatu Tabuk bisub alxames la génn maanaam jeudi la jóge ci dëkk ba waaye yëmu ci wa kaana yuhibbu an yaxruja yawmal xamis li ëpp ci tukkeem jeudi la daan dem li ëpp ci ay tukkeem moom sallallahu alayhi wa sallam jeudi la daan dem dem na ci xay saxiixayni Buxaari ak Muslim ñu ne la qallama kaana yaxruju illa fi yawmil xamis néew na lu mu daan génn tukki lu dul bisu jeudi daa naka daawul génn benn bis bu dul jeudi bu fekkee day tukki kon kat ndekete tukki jóge sa dëkk dem alxemes boo ko defee roy nga sunna si yonent ba sallallahu alayhi wa waaw boo ko defee moom de moo ko gënaloon ci bis yi ci wàllu tukki waaw noonu la waxul nag ne bu leen tukki ci benn bés déedéet waxu ko waxul tukki bés sàngam baaxut nangam waaye moom daal taamu woon na alxamis lool sallallahu alayhi wa la qallama kaana yaxruju illa fi yawmi alxamis adduna nag léeg-léeg li tax nu sori sunu diine sunu mbokk Oustaz Ahmed Dame Ndiaye moom lay wax mooy loolu la yonent bi ko wax rek ñu ne ah waaw waaye bëgg a wane ne jamono da koo weesu léegi déedéet jamono lum dox dox dox du weesu sallallahu alayhi wa sallam waaw ña ko fonkoon fonk ko it di def lam doon def rek ñu jële ci sax ibn Wadaa al-Xaamidi as anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni allahuma barik li ummati fii bukuriha yàlla maa ngi lay ñaan sama xeet bi koo ci xam ne buy buy tukki day xëy yàlla na nga ko defal barke ca tukki ba kon ndekete tukki génn alxames moo ca gën waaye xëy moo gën cim tukki moo tax bu ma saana yebal ay soldaar daf leen di wax ngeen xëy saxar mii doon nettali addis bi moom ab commerçant la woon moo tax keroog ba nga xamee ne dégg na waxtaan wii bu daan jëli marchandise day xëy bu daan indi marsandiis day xëy boroom xam-xam yay nettali hadiis seetlu ko mu yàgg lim yor ci alal kenn xamul num ndax ñaan googu yonent bi ne allahumma barik li ummati fii bukuriha kon benn buntu ngoog ci bunti teggi ni tukki li muy jàngale mooy tukki alxemes waaye nga xëy mu ñëw ci kuy tukki sopp nañu nga wut àndandoo boo amee ay àndandoo ngeen jël kenn mu nekk amiru yoon wa amir maanaam mu nekk kenn koo xam ne moo jiite yoon wi ma wut àndandoo na wut njiit waaye jékki-jékki rek ñépp di dajaloondoo sallallahu alayhi wa sallam nee na law anna an-naas ya'lamuuna min al-wahda ma a'lamu ma saara raakibun bi laylin wahda mu ne bu nit ñi xamoon li ma xam ci tukki yow dong mu ne ah tukki yow dong ndax yonent lim xam ci tukki yow dong mu ne kon kenn du tukki moom dong foofu li fi yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mooy kuy tukki wutal koo àndal waaye yow doŋ jóge dakaar ba xombal ci sab oto yonent bi ne bu ngeen xamoon li ci nekk kenn du ko def yow dong sab oto Dakar ba Ndar Ndar ba Dakar loolu yonent bi daf koy tere bu ko kenn def parce <laughs> que loolu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam daf koy tere bu ko kenn def la ci nekk na ciy conséquence moom li mu ko dafa wax rek na cay bu ngeen xamal li ma xam ci tukki yow dong kon de kenn du tukki moom dong mu ne loolu bokkab jullit déggee foo jóge ci rek ne diw kaa ñu ànd waaw ñu jële ci Amr ay Shuayb mu jële ci baayam baayam jële ci maamam mu ne yonent ba nee na arraakibu shaytaanun wa raakibaani shaytaanaani wa thalaasa rakbun waaw mu ngoog ne na ñaar ñu ànd tukki ñaari sheytaane lañ wala kenn ko ànd tukki seen sheytaane la ñaar ñu ànd tukki ñaari sheytaane lañ ñett moo dim njëgg maanaam tukki mi ngi tàmbalee ci ñetti nit allahu akbar rawaahu abu daawud wa tirmisi wa nasaa'i bi asaanida saxiixa qaala tirmisi xadisun xasan mu ngoog ñu jële ci abu said al xudri ak abu hurairata radiallahu anhuma ñu ne ñoom ñaar yonent ba sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne isa xaraja thalathatun fi safarin fal yu ammiru ahadahum bu ñett génnee du tukki nañ wax kenn ka ne ko yaay amir maanaam yaay sunu kilifa ñett ñuy tukki Oustaz Alioune Mbaye Oustaz Momar Seck Maodo fay bu ñu fi àndee bëgg a jóge Dakar dem Tamba bala ñoo dem gaaraas nañ fal kenn ci ñoom mu jiite yoon wi ñu jël paas jox ko teg saag ya ci loxoom mu bu ko defee moom bu demee bu ñuy jóge ci kër gi mooy wax taxi sàngam la ñu jël gaa yi yéeg bu demee garas mooy wax set place lañu ñu jël wala njaga njaay wala minicar gaa yi yéeg bu nee ba ci woon bu ñuy julli mooy jiite gaa ñu julli ci ginnaawam bu ñuy wàññi mooy wàññi bu ñuy boole mooy boole moom mooy nekk amir bi rek ba baa ñuy del siwaat ida xaraja thalathatun fi safarin fal yu amiru ahaduhum <coughs> waaye mbooloo moo xam ne kenn yiliful sa bopp ñëpp yi waxandoo jàmm am mukk loolu la yonent bi doon jàngale sallallahu koy roy ci loolu ñu jële ci ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa qaala xayru sahaaba wa xayru saraya saraya wa xayrul jooshi walan yuxlaba isna ashara alfan min xilla rawawu abu daawud nee àndandoo di tukki la ca gën mooy ñu ñeent àndandoo di tukki la ca gën mooy ñeent nee na gétt gi nga xam ne moo gën ci gétt yi mooy ñeenti téeméer gétt gi nag ñu ngi ci jublu ay soldaar suy génn di def ay ay manifestation di entraîner mu ne soldaar si nga xam ne ñooy dem ca xare bi la ca gën mooy ñu mat ñeenti junni mu ne fu soldaar matee nag fukki junneek ñaar kenn du leen duma ci ak néew maanaam ku leen di duma xëy na ak ak réeroo lay doon ak salfaañoo ak wuute waaye moom nombre bu néew kenn du leen ci duma bu ñu xasee ma douze mille salla alayka allahu ya alama alhuda kon foofu yonent baa ngi fi jàngale kuy tukki dangay ngay wut àndandoo waaye bu ñu matee ñett dañuy wut njiit te ñu mat ñeent mooy lëgën nu ñëw ci bunt bi ci tege muy bunt téeméer ak juróom benn fukk juróom-ñett aadabu sayri maanaam kuy tukki nooy doxe nooy wàcce nooy fanaane nooy nelawe ca tukki ba waaw nooy nooy doxe ndànk nooy yërëme sa waruwaay ak euh, noo koy sàmme ak itam nan ngay def ba doo xañ li nga war àqam nan ngay def ba taxaw ci ay àqam ak itam nooy def ba yóbbaale kenn bu fekkee li nga war am na kàttanu yóbbaale dara bunt bu am solo ngi nii bunt bu ama am solo ngi nii màcc lool ci wàllu social bunt bu am solo ngi nii màcc lool lu jëm ci wàllu social ndax fi muy wax fii dafa am solo abu hurairata nee na radiallahu anhu yonent ba nee na isaa saafartum fi l qisbi faatul ibil xazzaha min al ard wa isaa saafartum fi l jadbi fa asricu alayha sayra wa baadiru biha niqiyaha wa isaa xarrastum fajtanibu tariq fa innaha turuqu dawaab wa mawal dawa hawaam bi leyli ci environnement monsieur le ministre social ba tey monsieur le ministre sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jàngale lu rëy lu leen concerné mu ne bu ngeen di tukki jamonoy naataange ngeen war giléem na ngeen ko jox ak xam ci li sax ci suuf si tam soxla ko <laughs> na ngeen jox giléem nga ak xam ci li war ci suuf si tam soxla ko maanaam bi nga waree giléem jóge fi jëm ci Cees mu romb ñax mu naat soxla ci moom giléem gi ne na bul ko ko xañ war ci koom ba noppi di dóor ba noppi xañ ko mu lekk ci ñax mi mu ne bul ko def <laughs> moo tax kenn ci sunu mag ñi daana tukki war ca fas wa te du takk gémmiñ ga toog ca kawam rek fas way lekk ndànk rek wuti dëkk ba baa muy àgg léeg-léeg mu am ñaari fan ci yoon wi buñ ko waxee mu daal di nettali hadiis bi mu ne bu dee jamonoy noor mbaa bekkoor ngeen gaaw ak moom ndax comme fi ngeen jóge ba fi ngeen jëm du fi lekk na gaaw àgg fa mu jëm ndax mu lekk mu ne bu ngeen di jëmbat na ngeen moytu tar na moytu yoon wi ndax yoon wi jaarukaayu daaba yi la ak fanaanukaayu ndegment yi wala dëkkuwaayu ment yi wa isaa arrastum ngeen baal ma wa isaa arrastum dama def xaa e, tomb ci xë gi wa isaa arrastum mooy bu ngeen bu ngeen tekkee guddi dox guddi bay tekki na maytu moytu yoon wi maanaam buleen tekki ci yoon wi ndax yoon wi jaarukaayu bàyyi may la waaye mooy làqukaayu ndekment yi waaw boo ne xarastum mooy mooy jëmbat waaye boo ne arastum mooy e, tekki guddi jofal foofu sallallahu alayhi wasallam mi fi jàngale lu am solo mooy yoon turuqu dawaab boo ñëwee ci dëkk yu mel ni sunu dëkk yi damaa xamul sunu yoon yi colonialiste yi ñoo ko def nii mu mel ñu ñëw bàyyi leen ca walla nu mu deme waaye tey euh, Cheikh Ndiaye Teranga boo génnee Pikine jëm Malika ni kër yi sëse ci yoon wi ba baa ngay génn Kër Massar dem Malika ni kër yi sëse ci yoon wi loolu ku jàng njàngum yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo ko def yoon diggante yoon wee kër gi ci sa ndeyjoor daa war des lu bari diggante yoon wee kër gi ci sa càmmoñ daa war des lu bari yoon wi jël li war a jël lépp doon yoon woo xam ne ñetti oto mën nañ caa daje bii di dem bii di ko doublé bii di ñëw waaw yoon yi génn yépp mel ni centenaire walla santeneeru cees yoon yi génn yépp mel noonu loolu la addis bi di jàngale fa innaha turuqu dawaab wa ma'wal hawaam bil layl waaye bu yoon ne tacc kenn du génn mu ne bu ngeen tekki nag bu leen tekki ca kaw yoon wa loolu li muy tekki mooy jël sa kantin teg ko ca kaw yoon wa wala jël sa sa sa conteneur teg ko ca kaw yoon wa yëgal ne li yonent bi jàngale woon defoo ko ñëwal biir dakaar am na ci yoon yoo xam ne léegi fatt na kenn mënatu faa jaar ndekete loolu moos hadis baa ngi koy tere allahu akbar lislaam raw nanu jiitu nanu ñun ñëpp fajtanibu tariq fa innaha turuqu dawaab wa ma'wal hawaam bi layl ndegam da ngay bàyyi ak da bàyyi xel droit yi nga xam ne moom la fas ya xar ya oto yi am ak ma'wal hawaam bi layli ak yi nga xam ne ñooy fanaan guddi di fanaan ci kaw yoon yi ndegam ñooyu ngay bàyyi xel waxuma laa nit ci boppam waxuma laa nit ci boppam damaa jël rek mbedd ma le waaye am na ay mbedd yu baree bari ci dëkk bi yoo xam ne kenn du fa jaar jàll bët bu set 24 sur 24 yaa nga ci embouteillage lu ko waral mooy bañ a bàyyi xel lii yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne seeni njaay ca kaw tëli ba am na ñoo xam ne seeni njaay waxuma la ca kaw tëli ba sax waaye ca kaw ba am na njaay yoo xam ne yi ca kawraay ba lay nekk ca lañ koy teg euh, ku fa romb euh, toll ca njaay ya daal di xam ne lii euh, walla bokk nga gis ne lii mooy li la tee mën a jàll <clears throat> sallallahu alayhi wa sallam kon am njàngaleem weesu na moos sunu jamonoy tey moo tax ñamu jàngaloon ñoo fi raw xanaa moos kenn ci ñun fàttewul kero ba nu yebalee eh, sëñ Moustapha Saliou yal na ko yàlla yokk wér ca côté Turki Istanbul ñuy waxtaane dëkkuwaay ak niñ koy sampe te mu jël raaya wa tabarkalla eh, ci bunt boobu ba tey xataada radiyallahu anhu mu ne yonente ba sallallahu alayhi wa mi ngi wax ne isa kaana fi safarin fa arrasa bi leylin ittajaa ala yaminihi wa isa arrasa xubayla subhi nasaba ziraahu wa wadaa rasahu ala kaffi rawahu muslim qaala al ulama innama nasaba ziraahu li alla yastaxriqa fi nawmi fa tafutu salaat subhi an waqtiha aw awwali waqtiha xataada nee na bu yonente ba daan tukki sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ci guddi gi la la tekki di noppalu day tëdd ndeyjoor bu fekkee fajar gaa ngi bëgg a jot du tëdd du tëdd day samp ñaari conc yi fab bopp ba teg ko ca diggante ñaari loxo ya noonu lay def ndax su tëddee wet day nelaw te su nelawee waxtu waraw ko allahu akbar ci buy tëdd day teg ñaar loxo ci suuf mel ni kuy julli fab jéba teg ci suuf noonu lay tëdde waaye du tëddee wetuk nday joor mukk su fekkee jamono yi fajar gi day bëgg a jëf si naka la nit ñi nga xam ne dañuy dox yi di dox yi dox seen yitte dox seen yitte dox seen yitte ba 5 heures du matin ñu ñëw tëdd kañ la ñuy jóg bu ko defee bu ñu jógee këpp këppal seenug julli ndekete yoo def nañu musiba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi bind nga noonu ba am solo boo xam ne bii sallallahu alayhi wa moo koy jàngale ci pénc mi jàngalekat bu mag boobu nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci nit ngir mu jàngal leen war leen a jële ci zulumaat yóbbu leen ila nuur crise yeeg yépp mu jël leen ci yóbbu leen ci développement daañu ci dellusiwaat beneen yoon incha allah ndax dañoo ak suñu war a jotaay bi ci kanam tuuti ñu wéyal ak yéen li nga xam ne moo ci tege ci euh, programme bi jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud am seen rajo yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poste dara yanaan da leen coxtaani moo def seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu